min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam fil baabi raabi'i wa salaatiin kon ñu ñëwaat ci xadis mi nga xam ne moom la ñu newoon ci suñu jotaay bii ñu génn mooy xadisu deux cent soixante-quatorze ñaar téeméer garab gii ñu nekk ci tool bi nit ñu sell ñi anhum wa ja'alana allahu minhum wala chapitre wala buntu numéro euh, fanweer ak ñeent euh, nekkoon nañ ci xadis boobu mooy xadis bi mu ne wa an Abdullah ibn Zam'a leeraloon nañ loolu que ne Abdullah ibn Zam'a bi bokkul ak du frère yaay Sawda ndax moom ni ma Abdullah ibn Zam'a ibn aswad euh, la waaye du Abdullah ibn Zam'a ba euh, kii yaay Sawda daa amul sax di tuddul Abdullah Abdu rek kese la Abdu ibn Zam'a te Zam'a boobu Euh, ibn Qays la Amiri la voilà moom Amiri la alors que kii nii Asadi la voilà Abdallah ibn Zama euh, bii nii ibn al-Aswad ibn al-Muttalib ibn Asad alors que bële kële euh, moom Amiri la muy ibn Qays ibn Abd al-Shams al-Amiri al-Qurashi al-Amiri di waajuru Sayyidatu Sawda bint Zama léegi nag ñu war a dugg nag ci hadith bi insha allahu taala kon mu ne woon wa Abdallah ibn wa an Abdillah ibn Zama kon xam nañ Abd muy Zama ibn al-Aswad mooy baayam ibn al-Muttalib ibn Asad ibn Abdil Uzza te loolu al imaam waxoon nañ la te ne loolu lay wane loolee waxoon nañ la ko walillahi alhamdu wal minna léegi kon mu ne annahu sami'an ab saxaaba la waaw gis nga yàlla mooy génne ñu lu dee génne ci lu baayam di al maamam maamam di al aswad gis nga yées gi mu yéesoon waaye moom nii frère am di al xaaris ibn zamaa ibn ibn al aswad mi ñu badar moom mi nag abdallah moom yàlla def mu nekk saxaaba boo xam ne saxaabi la boo xam ne mashhuur bu siiw la moom Abdallah ibn Zamami radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne dégg na sami'a an-nabiyya dégg na muy xutba mooy dafa dégg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ciy jàngale nit boo nee fu ñuy jàngale il ngay bàyyi xel waaw ñuy jàngale waxtaanu diine bu dul waxtaanu diine lu la amoon ñoral lu la ñor rek da nga koo war a bàyyi xel mooy da ngay xerewlu di déglu moo tax moom mu mën a takk lii waaw dañ ciy jàng tamit mashru'iyatul xutba waaw <laughs> kene xutba loolu daa bokk ci li nga xam ne lu ama am solo la ci diine yi l'islam ji mu ne wa zakara naaqata te obligé wul tout le temps ajjuma lay doona wa zakara naaqata man na koo nekk mën na nekk leneen comme bu yenn xew-xew yi xewoon yeneen tamit saa saa daal di xutba woo nit ñi as-salaatu jaami'a ñu dajaloo mu daal di leen xutba waaw mu ne wa zakara naaqata mu tudd nag naaga ga walladi yaqaraha ak ka ko ka ko cor fa qaala rasulullah yonent bi sallallahu alayhi leen delloo ci alquran ne idim masashqaha mooy ci suratu shams waaw kon lii nii yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax mu ne in ba'atha laha nañ taxaw nii ci bi njëkk a tudd ci xutba bi loolu premièrement dañ ciy jàng ne kon di xutba di yee nit ñi di ko jaare ci nettaleet ñi nga xam ne ñoo fi jaaroon la leen daloon ci musiba nga fexe yow ba bañ laa dal loolu dafa am solo ci xutba waaw loolu lu ama am solo la ci xutba moo tax yonent bi alayhi salaam di leen da leen a xutbaal te loolu dañ ciy jàng ne mooy di xutba di waxtaane histoire ñi jiitu woon ngir nit ñi jàngee ci loolu lu mën a ne la waaw muy jaar jaaru ñi nga xamante ne nii seen jëf ci kaw suuf rafetul woon ngir nga wan cee jàngee ci seen erreur yooyu la loolu lu ama am solo la parce que nit ku yeewu day mën a jànge ci les erreurs des autres njuumte yi nga xam ne moom la ñenn ñi defoon nga bañ a tàbbiwaat ci njuumte goo gële njàng googu nag loolu la lay jariñ du rek jàng ngir ñu naan waa ji il est calé histoire vraiment c'est un génie lui c'est une tête ab bopp la ci ak a mën a jàpp ak li mu xam foo ko cuq mu dem déedéet c'est pour que nga xam-xam boobu jariñ la waaw waaw mu jariñ la ba erreur yi ñu defoon njuumte yi ñu defoon mooy yàlla gi ak la leen ci fekk mu leer na ne bés loolu nga bañ a def ni ñoom waaye nga jàng ci ne gis nga ñoom lañ defoon bu ma ko defee borom bi amul dara loo xam ne mooy dox digganteem ak lam leen tegoon mu teg ma ko waaw ba pare yonent bay saa saa di nettali loolu kon dañ ciy jànge ne loolu lu mën a ne la waaye tuddaale ci alquran idin ba'sa ashqaha loolu jàngalekat bu ne wax ko du diine bu nekk bu dee yonent bay saa saa comme ni ma ko waxoon bi ñuy koy eh, kii bii passé waxam kese source la waxam kese dalil la waxam kese doy na waaye bu bu junjul la alquran ne wa idin ba'sa ashqaha waaw mooy jàngalekatu diine daa war ay waxam bu koy mën a delloo ci alquran. waaw mii moo daal wax ne mais koo xam ne neen day jàngale diine man naa wax cent ans quatre dimanches bu waxee alquran fàqaskal la looy kooku mooy ay mbiram kooku moom bu yeboo ngeen sori ko waaw kooku moom xaw ma lan lay wax ay ay idée rek waaw nekk fi di wax ay idée philosophique ak di jaay ne moom walla ku yaatu kii la ñi xamul dara nag ak ñi nga xam ne ay lam daa lañu na ci sa waay moo kawee ñu moom ay xam-xam yu rëy waxu fi dara waaw képp koo xam ne ci diine ngay wax jombale sa bopp ak di delloo say wax ci alquran ak di tudd alquran xam nga ne yow moom lañ lay jiñ ci dara voilà waaw bu diine day tegu ci alquran da ngay man say wax nga koy delloo la ngay nettali obligé bu dee ki ngay nettali euh, yaa santaan doo dund loolu doo ñëw naan alquran nee na waaye. ak dundam boo koy nettali yu baax yam doon def nga ne kooku ak jëfam yëpp ci laay yi la ko tegoon innal ladina amanu wa amilu salihat yu mel noonu loolu lu rafet la lu baax la lu mën a nekk la te tamit loolu wa yonent baay saab saab dañu koy jàngal fii bokk nag ci li nga xamante ne moom lañ war a ñëw mooy waa wa zakara ñu bañ ci guddal noonu comme niñ guddaloon bii passé naaga googu naaga googu wolof naaga lay wax mooy jigéen gu mooy gëléem gu jigéen mooy chamel waa kër Seydina Salih la tuddul kan la mooy moom lañ naan naaqatu Salih naaqatullahi mooy naagaay yàlla ja nga xam ne moom la waa kër Salih laajoon ko te ñoom ñoo ko laaj waaw ngir rek wedam loo ko moo taxoon ñu daal di woon koy laaj eh, eh, eh, yonent bi yonenti Salih yonenti Yàlla Salih ngir mu indil leen ak gëléem naaga boo xamante ne nii <clears throat> la leen koy indil <clears throat> ngir wedam loo ko bëggu gëm taxu woon a jóg ce n'était même pas leur préoccupation mais lañ doon mooy yéeféer yi noonu la ñuy def yonent bu ñëw wala wala yu yàlla bu pare ñu xam ne kii dañuy seet loo xam ne jàpp nañ ne man def ñu ne ko def ko boo ko defee ñun dinañ la gëm parce que ñoom ci seen bopp ba ñuy wax lool dañ naan lii de toute façon mënu koo def léegi nag bu ko defee ñu jaar feneen ñenn ñi ku yàlla bëgg a gindi mu gindee ñangam ci seetaan ñu continuer ci seenu cànkute ñoom li ñu def dañoo ñëw daal koy laaj waaw comme ni ko al imaam ibn Ishaq rahmatullah alayhi daal rahmatullah alayhi daal di soloo ci al mubtada te te al mubtada téere boobale ne yi nii lu yées li ñu def naaga boobu ginnaaw bañ ko ko laajee te loolu hadith naa Jaabir bu nekk ci sunadu euh, musnadu al imaamu na ko noon al imaam Abi Haatim soloo na ko sayna Jaabir yëkkati ko ba ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu wax ne naaga boobu gaaye ko laajoon ba pare te naaga gi da doon wër yemul woon mooy ah ñoom ñoo ko mu ne leen nag mooy la ko wax ci alxuraan ne leen yéen am ngeen naan ah laha shirbun walakum shirbu yawmin ma'lum am ngeen bés boo xam ne moom ngeen di naan yéen <coughs> waaye it naaga gi ci boppam du rëboo waaw naaga gi du rëboo de yéen am ngeen bés boo xam ne da di awantu teen bi waaw da di awantu teen bi yéen a ko laaj ba ñëw bu kenn yaakaar ne naaga gi ak rëboo la waaw waaw lahaa shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum waaw am na jour boo xam ne moom mooy bu waree naan teen bi yëpp lay naan waaw Seydina Jaabir radiyallahu anhu ne bés bés bi nga xam ne ñoom du ñu laal teen bi naaga gi day wër dem ci seen buntu kër yi ku nekk ratt la nga fay ratt ci soow waaw waaw ñu naan ci ba doyal moo tax mu ne loolu mu ngi ci musnad imam ahmad te imam ibn abi hatim soloo na kon nag mu ngi noonale waaw même bu dee ne ci càllale boobu am na genn faiblesse bu ci ne euh, loolu euh, mu ngoog léegi bi loolu amee Seydina Salih ne leen wala tamassuha bisu te bu leen ko laal suur Shu'ara taw rek bi mu leen waxee loolu mu ne leen nag bu leen ko laal ci lu ñaaw de bu leen ko gor bu leen dox leen gënteem ak lii ndax yéen a ko laaj léegi nag mu ngoog waaw ndax bu ngeen ko defee rek fa ya'khudhukum 'adhabu yawmin 'azim wallaay dina leen laal mbugalum bés moo xam ne bu màgg la te taraay ak mbugal ma leen di dal keroog waaye gaa yi seen yoon newu ci ñu def leen neex. ne ah waaye naaga gi sax lii mooy lan ay nekk fi naaga boo xam ne buñ suñu teen bi bis sàngam moo koy naan léegi waaye même bu dee dañu li soow dara ñu waxtaan seen biir ne léegi bon comment on va ñu ne waaye dañ koy goroon <laughs> dañ koy gor laa wax mu dali nële léegi bi ñu waxee lool nag ci la ko gën a yées ci ñoom daal di jóge ne moom moo koy def moom la suñu boroom doon wax <laughs> mooy tisantu raxtu yooyu la neuf lañu waaw ñu yées waaye nag ka nga xam ne mooy ñoo ñoom ñoo ne woon ñoo koy doxal mais ki ki gaaw gin ko def affaire bi mooy kim ne ashqaha moom lay wax ca fële naan wa kaana fil madinati tisantu raxtin yufsiduna fil ardi wala yuslihun waaw te ñoom ci seen bopp ñoo bëggoon a rey Seydina Salih waaw léegi rek alayhi salaam ñoom bi ñu waxtaanee ñu ne dañ koy dañuy faat gëléem gi dañ koy faagaagal waay ci la in ba'sa ashqaha waaw moom la suñu boroom di wax suuratu shams bi yonent way sa saam di junj nii di ko di ko di ko souligner mooy kazzabat samudu bi tarwaha waaw mu ne kazzabat weddi woon na samudu waa samud waaw bi tarwaha te dara yóbbuwu leen ci weddi gi lu dul ak beew lépp loo xamante ne ni lu borom bi di yónni jaam ngir mu gëm yónni lañ leen ko te yenn ñi ñoo ko laajal seen bopp comme naaga gii ñu ne montagne bi gis nga xeeru rëy wii lañ bëgg nga génneel ñu suñu naaga ndax jàppoon nañ nga loolu mante ne sëy naa faal yi mettre leen en garde cëy bu ngeen ko fi laajee ba borom bi indil leen ko fàttaliku leen ñi leen jiitu woon xeet yi leen jiitu woon laajoon ko borom bi da leen bëggaloon ñu ne waaye indi borom bi ko ñu weddi am am ñu weddi ñépp weddi borom bi may leen loolu mbugalu leen di saasi mu wax leen règle de jeu mooy gëléem gi du rëboo day naan yéen da ngeen di naan bés bu naanee bés bi yéenee naan bés bi ci tegu te bu leen ko laal ku ñaaw gaa yi ne suñu yoon newu ci moom la suñu boroom nag di wax ci suuratu Shams mu ne kazzabat Samud bi tahwaha waa Samud di la tribu des Samud di woon nañuy weddi seen yonent weddi yàlla weddi laaye sama mandargaay won ne sama kattan ak sama sañ-sañ ak sama man ñu weddi yooyu yëpp te dara yóbbuwu leen ko ci seen sababu mbeew te kañu beew bañ dëgg ba pare bañ ña ne ba pare ne dara xeeb ña ca ne waaw ilim baasa fàttalakul keroog bi nga xam ne ci la gaaw jóg moom la al imaamu Nawawi waxoon ne im baasa ay qaama bi sur'a ci la gaawoon jóg asqaaha ginoon a texee di ci ñoom waaw waaw te kat avant loolu seen yonent ba fa qaala lahum rasulullah dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam sayna Saalih waxoon na ne naaqatallahi mooy iyyakum wa naaqatallah maa ngi leen di mettre en garde maa ngi leen di artu ngeen laal gëléemu yàlla gi muy gëléem bi ci lu ñaaw wa suqyaaha waaye bu leen dox digganteem ak shirbu gi ma leen wax ndox mi nga xam ne naan gi mu war a naan waaye fa kaddabuhu gaa yi weddi ko ne ko toppal na ah waxoo fi tus na ñëw fanxaruha ñu daal di koy gon waaw suñu borom ne ma mbugal leen fa damdama alayhim rabbuhum bi dhanbihim fa sawwaha wala yaxaafu uqbaha moom la doon wax foofule kooku nag al imam ibn ishaq waaw rahmatullahi alayhi mu ne kooku noonu Quddaar ibn Salih la tuddoon ci boo demee ci téerin bi ñu wax noonu al mubtada indi na ko foofule waaw Quddaar ibn Salih mooy ashqaha mooy ki ci gënoon a yées mooy ki jóg ne moo koy eh, eh, neuf la ñu woon moom la fantadaba tis'atu rahtin minhum quddar waaw waaye moom ci boppam fa basara aqraha moom ci boppam moom moo def forfait bi bu ko gaa yi xalaatee ba ne dañ koy def moom moom moo jaay le fit comme ni ngay gise rek waaw mbooloo yu yu yu kuttus yu nekk wala gaa yoo gis mbooloo moo xam ne dañuy def lu bon am na koo xam ne moom moo ciy gën a féttéer la ko waaw ñépp di jaay ne moo ci gën a bon muy insaanun sharis ku yées ay jikko sharir al waaw di jaay ne moom moo gën a wow bët moo gën a ñeme waaw xuddaar nii nag noonu la def muy xuddaar ibnu salif mu ne tëll jëleen ñoom ñoom ay arab la ñoom moom euh, ñu daal di ñu daal rey li nga xam ne mooy gëléen gi voilà mu jeex mu toog ne foog ne nag ah moom moo ci ne <laughs> ay waay mu moog ne moo ne borom bi nag daal di koy alal kooku nag ne nag xuddaar moo mële waajoo jële moom ak Abu Zama ñoo te Abu Zama mooy al aswad mooy nit la koo xam ne kilifa la woon fam ne mania waaw aziz fam ne ci waa Quraysh ku tedd la aarimun waaye ku ñaawi jikko la woon mani'un fi rahtihi waaye ku ñu protégé la woon ci ay ñoñam moom ko kon waxoon nañu ci lool bi ñuy jeexal bii passé ne comme ça duñ ci ñëwaat kon nettali bii la yonent bi alayhi salaam daal di indi comme ñoo xam ne ci loolu euh, euh, loolu ci benn xutba mu waxaat beneen mu ne ci biir xutba bi summa zakara nisaa waaw ginnaaw gi rek yonent bi alayhi salaam daal di tudd jigéen ñi te lii moo am rapport moo am ab lëkkaaleeg buntu bi yi nga xam ne ci la ko imaam an-Nawawi indi ci baabul wasiyati bin nisaa buntu dénkaane li nga xam ne mooy jigéen ñi ci mbiru jigéen ñi ak di rafetal jëme ci ñoom yeneen tubaab yi sàttan tudd ci biir xutba bi jigéen ñi lii rek nga xam ne xutba man ngaa wax ci ay sujets yu bari yu wute waaw man nga wax ci sujet bee wax ci bii wax ci bee nit ñi rek ñenn ñi dañuy jàpp ne hors sujet nga def wala amuñ lien parce am nañ lien am nañ lien. waaw mooy ñële dañ leen doon waar bu ñu waaru façon waa kër waa kër Seydina Salih gay alayhi salaatu wasalaam qad wa'adahum axuhum Salih alayhi salaatu wasalaam walakin laa yuhibbu kaanu laa yuhibbuna an-naasihiin ñoom dañoo nekkoon nit ñoo xam ne bëgguñu woon ñi nga xam ne ñoo leen di laay biir waaw léegi nag yéen nag sama xeet yéen sama saxaaba yi nangu leen li nga xamante ne mooy yeete gii ma leen di yee ndénkaane gi ma leen di dénk yi nga xamante ne mooy li jëm ci wàllu jigéen ñi summa zakara nisa ginnaaw bi mu tudd mbiru jigéen ñi fa wa'aza fiihinna mu waare jëme ci mbiru jigéen ñi ragal leen yàlla ci ñoom waaw waxoon na la fële eh, yi nga xamante ne uharriju haqqa ad-da'ifayn al-yatim wal mar'a waaw moom yonent bay saa san képp koo xam ne mooy doya dal àqu ñaar ñii bu ëllëgee moom nga koy lijjanteel te tamit du la faare bul yaakaar ne yow foofu yonent may sasam da la fa defal dara dina la mere te bakkaar lool dina la ko yen ma mu fees del ci sa kaw waaw kon nag mu waare fa wa'aza fiihin fa qaala ca biir waaraate ba muy waaraate ci mbiru soxna yi mu ne ya'midu ahadukum naka la kenn ci yéen di di di di di demee ah jublu ci ci ci nga xamante ne nii ilam ra eh, eh, eh, fa yajlidu imra'atuhu jaldal abdi di dóor ki nga xamante ne mooy soxnaam dóoru jaam yi wax li ñuy dóore jaam waxoon naa la lool tekkul fukk fa bare mu ne fa la'allahu te amaana yudaaji'uha min aaxir yow bu ko dóoree ci kalam tuuti bu ñu nekkaatee mu gis am xemmee mu joteeg moom joteeg moom mu am xemmee mu sëyeeg moom sëyeeg moom alors que ci bëccëg rek lu ko doon dulli di di ko di ko di ko dóor ay yar moo tax ci beneen riwaay bi comme ni ko al imaamu Nawawi rahimahullah andee ci kitaabul adab foofu Abdallah ibn Zam'a mu ne yonent way saa saam ne na mu ne na an-nabiyyu yonent way saa saam tere na sallallahu alayhi wa sallam an yadhaka ar-rajulu mimma yakhruju min al-anfus wa qaala lima bima yadribu ahadukum imra'atahu darba al-fahli aw al-'abd thumma la'allahu yu'aaniquha waaw mu ne ginnaaw bi mu waxee laka la eh, eh, tere na nit ki di Euh, euh, reetaan ci ñuy génne ci bakkanam mooy loo xam ne ñuy génne ci moom mooy euh, mooy kii ngalawal yi ba pare mu ne la naka bi ma yadribu gisoon na ci riwaay imaam Muslim alaama ilaama boobu ci kaw lan ana luy nday nit di dóor kenn ci yéen soxnaam dorpal faxli mel ni kuy dóor gëléem yooyu sonal la mer loola ah kon nag muy doon ba pare wala boog dóor bi ñuy dóor jàmm ba pare moom après mu mu mu bëgg euh, euh, ànd ak moom doqoog moom kii ak yooyu ah kon nag mu ngi noonu nga xool nañ la loolu tekkiwul ne loolu lislaam danaan kon jaam yi lay leen dóoranoon loolu daa fekk ñuy dóore jaam yi noonu mu ne leen noonu ma fekk ngeen koy defe comme si daan leen ni ma noonu ma gis ngeen di dóore seen jaam yi naka nga nit di dóore ah gi nga xamante ni mooy soxnaan façon dóor yu mel na mooy inkaar la mooy bu leen ko def ba pare après balaa ngoon nga bëgg sëyaat ak moom wala bu ngoonee ilaa ma yajlidu ahadukum ah alaa ma yajlidu yooyu ay riwaaya la yoo xam ne ñëw ne waaw mu ngi noonu kon loolu la <laughs> kon mooy ana naka la ko nit di defe waaw loolu mooy inkaar la <laughs> istifhaamu inkaar waaw mooy <laughs> loolu naka la ko nit di defe waaw kon nag mu ngi noonu léegi nag mu ne summa ba pare bu yudaaji'uha wala yu wala yu'aaniquha fi aaxiril yawmi kon mu ngi noonu loolu lépp ah yeneen tubaab yi saab saab loolu lépp day wane ne déedéet loolu du loo xam ne noonu la def waaw mooy bu kenn jàpp ne ay ndullee ko dóor yooyu loolu du jariñ de waaw kon nag mu ngi noonu ndax dafa wuteeg contraire Euh, après li sëy kooku walla iyaazu billaah waaw léegi bon xam nga yonent bi saa c'est vrai am na euh, euh, am na da leen a waxoon ne da leen tere woon ñuy dóor jigéen ñi quoi waaw ne leen bu leen dóor jigéen ñi comme ni ko al imaamu ahmad na ko noonu al imaam abu daawud al imaam an yi ñoom ñëpp solo nañ ko rahmatullah alayhi mu ngi ci al haakim ah Euh, kii euh, Iyaas ibn Abdillah ibn Abi Zibab ah Zubab ibn Abi Zubab ah radiyallahu anhu mu tadribu ima allah bu leen dóor euh, jaamu yàlla yu jigéen ñi bu leen leen dóor de mooy jigéen ñi bu leen leen dóor léegi nag Seydina Omar ne <laughs> Seydina Omar taayooy boobu yonent way saasaam waxee lool xam naa jigéen ñi dégg loolu yorent bay saa saam tere ne bu leen kenn dóor léegi rek moom am ci ñoom ñoo xam ne loolu ñeme loo leen waaw mooy ñuy def yoo xam ne du ñu respecté daal seen àqu jëkkër yéeg yooyu waaw léegi nag Seydina Omar nag ñëw te léeg-léeg bon comme que yenn yi nga ne waa dara fii dem nga def loo ko dara mën a defuma wala mer lool wala def loo xamante ni nii lu ñuy tere la ak mel noonu loolu daa gaa daal kii Seydina Omar ñëw ne. yore ci waay saa saam mais za'iran nisaa'u ala azwaajina fa adana lahum fadribuun ah fa adina lahum waaw Seydina Omar ñëw na yonent baay saa saam yonent baay saa yow ndaw yàlla li mais jigéen ñi léegi dañoo ñeme seen jëkkër yi dañuy da yow dañuy féttéerlu ci seen jëkkër yi léegi waaw ndax li ñu dégg nga wax ko ne bu leen leen dóor léegi yonent baay ne ah comme que la demee. waaw ah bu dee am na ko ñu def loo xam ne jar na ñu ñu ñu ñu ñu ñu ko ah ngeen corriger ko rek waaw léegi nag <laughs> gaa yi tamit bon léegi ku defat lool rek gaa yi am ñeen lu ñu dóor quoi léegi nag ñu bari gaa nag jigéen ñi nag def ay délégation nag <laughs> waaw jigéen ñu bari ñëw kër yonent bi alayhi salaatu salaam mooy ci soxnaan yeeg yooyu ak këram ñëw foofu ah di di di di di jàmbat daal waaw ku ci nekk mu ngay jàmbat boroom këram que ne waaw dañ ko da leen di ko da leen di da leen di dóor <laughs> waaw yonent bi alayhi salaam nag daal di koy wax nit ñi ne leen loolu de dikkal na ma waaw laqad ataafa bi ali rasulillahi sallallahu alayhi wasallam sab'una imra'a kulluhum yaskina kulluhunna yaskina azwajahunna wala tajiduna ulaa'ika xiyaarukum <laughs> yonent bi alayhi salaam ne leen am na de jigéen yoo xam ne daanaka ñu ngi ñëw di wër di ñëw ci sama soxna yeeg yooyu di ñëw ci kër gi di jàmbat ñu tolloog juróom-ñaar ku soixante-dix di jàmbat seen boroom kër yi mu ne ñooñu nag di dóor seen soxna yi noonu nekk ñi gën ci ñoom waaw ñi gën bokkuñ ci waaw koo fi gis muy dóor soxnaam rek surtout yii moom xamal ne ko bokkuñu bokkuñ ci ñi gën <laughs> waaw <laughs> waaw mu ngi noonu le léegi nag loolu la kon nag moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ne ñi gën ci yéen du ñu nekk di dóor seen soxna yi waaw kon nag mu ngi noonee moo tax kon mu ne kon loolu nan ngeen fii ci hadis bi mu def ne lima alaama ilaama yooyu yëpp alaama ak ilaama ci kaw lan waaw la kenn di dóori soxnaam dóor yu metti yooyu boo ñëwee ba man na ñàkk bu mu nekk comme ni nga xam ne noonu la ko laaya bi wax nañ ko gis ci biir sa ci biir euh, xadiis yi ñëw mooy xayru mubarrah boo xamante ne ni du damm doo tiim li nga xamante ne mooy xar kanam yi nga xamante ni ay zone sensible la déedéet waaw loolu sax loolu lépp du lu gën waaw loolu lépp du lu gën comme ni nga xamante ne noonu la ko yonent ci alayhi salaatu salaam waxe ne ñooñu moom loolu moom nekkul gaa yoo yële nekkuñ ulaa'ika lam yakunu xiyaarukum waaw <laughs> ñoo ñële di def loolu moom nekkuñ ci nga xamante ne ñoo ñi gën ci yéen waaw mu ngi noonu kon léegi nag mu ne kon loolu la kon mooy ndénkaane gi mooy lan ci kaw dóori ndulli yooyu ak di tullee ka dóor ak a kii kaj ji fii def lii wag kii yooyu yëpp yonent way saa saam nee na déedéet ana ci kaw lan la ko nit di defe waaw mooy istifkar inkar la comme ni ñu waxee ngir eh, bañ a d'accord ci lool waaye tekkul ne eh, moo la imaamul hafiz ne amul nag benn riwaay ci boo xam dafa ñëw ne da koo tere waaw wax nañ la li ko tere léegi eh, ba Seydina Omar ñëw ci yeneen xadiis doon na ko tere léegi nag kon mooy yoolu mooy boo bëggee sax nekk loolu mooy lan hadis yonent baay saa saa ñu ciy dénk ak lëkkaale ñu buntu bi bu ngeen bëggee seen vie maritale ak seen soxna yi bu dee ñam ñu bari bu dee ko benn yi noonu neex mbir mi ci rifq la war a nekk waaw warul a nekk ci ay gëddëg ay unf ay dóor ay kiiw ay padd ay wéq ak déedéet bu ci loolu ci mahabba cofeel respect mutuel ak yoo xamante ne di waxtaan waaw respect mutuel ak waxtaan waaye du nekk loo xam ne ay saaga ay dóor ay xaste ay def nii déedéet du loolu waaw du loolu de kon loolu lu ama am solo la léegi al imaamu an-Nawawi rahimahullahu taala kon euh, nettali bi loolu mooy lëkkaaleem ak suñu bunt mooy nooyal xamal ne ah mbir yii ñooy faj affaire yi ah, du lii mooy faj nga def ko te yàlla tax kon loolu lu am am solo la léegi beneen côté bi kon dénk nañu lan bañ di dóor ay soxnaak yooyu waaw ah, ndax koo àggal moom ci ay dóor ak yooyu moom mooy euh, vraiment en général dina jafe ngeen seenu nekk rafet waaw te tamit day jur yeneen yoo xamante ne ni ñooñu daal euh, du ñooy xiyaarukum du ñu gën ci yéen waaw léegi kon mu ne ah ñu jàll summa wa'adahum fi dahikihim min ad-darba min léegi nag yonent bi alayhi salaam daal di leen waar ba léegi gis nga sujet multiple yi ñu doon wax ne booy kii xutba man nga jël sujet yu bari yoo xam ne am nañu leere mais ku seetlu la jàpp ne mais lii bokkul kii wax na gileemu saalix bi ak ko ko faat ak yooyu ak lii nii ci wàllu bu leen dóor euh, ci euh, seen soxna yi lu ana lu tax mais ana tax kenn ci yéen ci euh, luy ndayu ci kaw lan kenn ci yéen di dóor seen soxnaam ba pare bu guddee wala ci kanam ba ca kanam jeexu mu bëgg dox doqoog moom bëgg a moom mu leen di waaraat mu leen di dénkaat ba léegi di leen waar mu ne summa wa'adahum ginnaaw bi mu daal di leen waar fii dahikihim min ad-darta ci reetaan gi ñuy reetaan ci wàllu ngalawal waaw mooy nit ngalawal ngay ree waaw jaru ko waaw gis nga lii la Seydina Salman la ko yahut boo ko yahut bi la ne ramee bi nii yéen yéen daal seen yonent bi lépp la leen jàngal hatta bu ngeen demee ci toilette yi sax la ngeen fay nekkee rek na ngeen fay def sax da leen koo jàngal ah mu ne ko mu ne ko ajal xam nga bu doon suñu classe yi nga xam ne ay ay complexe de naissance lañu walla iyaadu billah <laughs> nga xam ne bu ñuy kii ñu jàpp ne ah, lool nag xaw naa kii l'islam amul sujet tabou amul sujet tabou te waxoon naa la yenn yi gis nga boo ko deful boo ko jàngalul nit ci wàllu sëy nii sa doom yi xamaloo leen ak ñi nga war a xamal mais ci internet bi ci internet bi ak film yu yées ci lañ koy seetaane ba pare ñu jàpp yooyu jàpp ne lii mooy réalité alors que loolu ay fiction lañ dara du ci dëkk ay ay ay ay son monté la ñuy teg ak ji jàpp ne mbir mi lii lay demee léegi nag ñoom bu ñu amee soxna wala am seen coro di ko essayé ak ñoom affaire yu ñu frustré wu ñenn ñi woo tax mooy de seen sëy tax sax jàpp nañ ne walla femme bi moo dul assuré wala waa ji ne femme bi jàpp ne waajee assuré wul alors que man ci télé bi la ma ci gisoo parce que jàngaloo leen yi da nga jàppoon ay sujet tabu la waa bàyyi bu nga bàyyi jàngalo l'islam li l'islam war a xamle boo leen ko xamalul seytaane xamal leen leneen contraire loolu waaw amul sujet tabu yonent bay sarsaam ne lan la kenn ci yéen di reetaane ci ak dorta mooy mooy ngalawal minam barta ci ngalawa waaw mooy les pet lu ngeen ci reetaan ah kenn toog ngalawal ric la les flatulences ngay reetaan quoi mooy xetta loolu yonent bay sa xam dañoo jàngal nan la ñuy comporté woo buñ nee ci mbooloo ñu jekki dégg koo xam ne am na ko ngalawal moo xam xamuñ kan la wala xam nañ ne diw loolu dangaa war a mel ni yëgoo ko mel ni gisoo ko nga jàll continuer nu am solo li nga xam ne moom nga nekk waaw loolu mooy li nga xam ne mooy teggin yi amul dara loo xamante ne nii rek l'islam jàngaluñu teggin ya nga xamante ne ñoo ci war waaye di di xoolanteeg si kii si kii ñaan kan la kan la kan la wal iyaazu buñ yaroon suñu xale yi ñu xam loolu xamal leen xadiis yonent bi alayhi salaatu biir am ku ci def loolu ñuy kii waaw ba pare jàngal leen tamit. jaaduwul yow gone gi ngeen def ko am foog ba ku nekk da toog fi nga toog walla bu ngeen toogee kii def benn keneen def ku nekk mel ni benn concours loolu ngay xamal leen ne loolu du loo xamante ne lu yell la looy def ci biiri nit bu la borom bi nag nattoowee ah nga jekki rek mu génn ci yow te tayoo ko loolu nga xam ne yow mi ko dégg ak yow mi ko def nga xam ne ah lii de lu rëcc la te booy julli wala ngay kii mu dal la bul am naan damaa yii sa waay bu ma demee gars nañ xam ne déedéet yow sa borom xam yow nan ngay taxawee nga galawal mu leer la waxuma waxuma nga nga ay jax-jaxalu saytaane ah déedéet bu dee jax-jaxalu saytaane moom bu ci bàyyi xel waaw ndax yeneen bañ ko laajee ne ko ar-rajulu yajidu shay'an fi as-salah hal yansarif mu ne la hatta yasmaa sawtan aw yajida riiha waaw xawal xadiis bi saxiixayn yonent way saasaam ñu laaj ko ne ko Abdallah ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhu mu ne eh, kii yonent way saasaam dañ koo laaj kii nit koo xam ne dafa am lu mu daj ci biiram mooy di julli am lu mu daj mel ni dafa am ngelaw bu génn ci moom waa est-ce que yonent bay day dem dagg julli bi dem ngir jàppiwaat mu ne déedéet waaw bu mu jóge fi muy jullee lu dul mu dégg son mooy ndax ngelawal buy génn léeg-léeg mën na ëndaale son boo xam ne liñ ko dégg même bu dee mu ndaw la wala aw yajidu riha wala boog waa ji mu am xet gi nga xam ne bu génnee xet ga muy joxe muy xet gu ra gu neexul googee mu yëg ko xam ne ah lii moom la bu dul loolu mooy nanga ko teg ci leer lu leer ndax al yaqiinu laa yuzaalu bi shakk li xam ne dafa leer kenn du ko fi dindi parce ay sikki sàkka li leer mooy am nga jàpp ba taxaw di julli léegi lan ngay sikki sàkka est ce que rëccale naa ngalawal naa am déet comme que loolu ngay sikki sàkka loolu sikki sàkka boobu du dàq li leeroon ne yow amoon nga jàpp bi ngay taxawal kon nag bu fi jóge loolu bokk na ci hadith yi nga xam ne ci la sa yonent euh, borom xam-xam yi rahmatullah alayhi wa radiya anhum daal di jële règle bu rëy boobu ci l'islam muy al yaqinu la yuzalu bi shakk li leer waaw kenn du ko fi jële parce que damay sikki sàkk déedéet man li ma leer am naa jàpp di julli ma si gis ak ndax sama saa ma naan lii aw ma juleer du ma dem di jàpp parce que bés boo fi defee loolu buntu la boo xam ne ubbil nga iblis baax saa boo julleeti mu ne la ah saa day ñëwaat waaw. nee sa waaye yow est-ce que xam nga ne sa njàpp lu tën te waxul dëgg léegi nga dem jàpp noonu la lay toppe ba waxtu wi jeex la bëggoon doo julli nga nekk jàpp naa jàpp ma raxas naa fi raxasuma fi foog naa fi moo tax raxas yi lay raxas ci xar kanam ak yooyu ci jàpp teguwul ci yaqin teguwul ci certitude waaye ci xalabatu zanni ci njortu gu noot la tegu te xalabatu zanni beneen règle bi kal li nga xam ne mooy li gën a noot ci njort mook lu am mook mook certitude ñooye voilà gis nga l'islam samahatul islam gis ni mu simple wallahi waaw moo tax yonent way saa saa am na beneen xadis bu mu ne Iblis day bàyyi ba nit kiy julli bu fexee fu nekk bokk na li mu koy bëgg a yàqale julleen day ñëw di jéem a fo ci ci ci mooy ci ci suuf ci kiiwam eh, fi ngelaw yi génne buy ngelawal fi muy génne waaw ci ginnaawam di fa jéem a léegi nag ngir nag mu def mu mu mu mu mu gëmloo ko def benn buy wane ne moom def na toñ njàppam toñ na kon na dem jàpp bu ko defee mu raw mbooloo mi wala boog yu mel noonu wala julli jam doon def waxtu wa weesoog yu mel noonu wala daal mu yàqal waaw mu ne bu boobaa bu mu buuse waaw waaw kon mu ngi noonu mooy loolu sawaay fii mu ne kan moo lay jàngal yooyu fan ngay ban civilisation ngay dem ñu lay jàngal loolu dul civilisation l'islam bi nga xam ne moom la suñu boroom joxoon Seydina Adam ba ci Seydina Muhammad alayhimu salaatu wassalaam fii kese nga koy gis lan moo tax mu waar leen ci loolu comme fii nga xam ne l'islam amul dara lu loo xam ne dafa doyadi ci bëtam moo tax ma ne lépp loo xam ne ni dafa taxaw naan lii est-ce que wax na ci mooy sawaay yow xamal sa bopp demal nga laajte ji moo gën waaw waxoon naa don de sang bu fi taxaw naan l'islam waxu ci yow waxal li nga xam neel xaw ma ko mu jeex waaw laa adri xamoo waaw ay GPA gestion pour autrui mooy jël koo xam ne dalay ëmbal doom parce que yow amoo manoo am doom yàq sa soxna wala yàq sa far wala yàq sa coro wala iyaazu billah loolu lépp xaraam na waaye sa soxna sax nga ne moom comme que sama soxna si mënula ëmb parce que placenta am ak yooyu mënula nangu ëmb est-ce que man nga ne damay ut keneen koo xam ne dañuy jël samay sànqalañ man samay spermatozoïde man góor gi def ko ci biiru ndaw soo xam ne mooy maanaam x wala y ngir mu ëmbal ñu sama doom mooy ñu jël sama yu soxna ak sama yos dugal ko moom ci biiram moom mu ëmbal ñu ba jural ñu après doom ji ñu récupérer ko loolu manoo taxaw ne l'islam wax l'islam wax na ci maa farratna fil kitabi min shay waaw la borom bi wax amul dara loo xam ne borom bi bàyyi na ko bi di alquran amoo possibilité dugg ci géej génn ba àll ali awa durar buñ ne ne mais géej am na balen wala géeju caaro yi am na balen nga taxaw naan amul xaloo ci xam xamoo ci dara waaw mooy neen xamoo océan Atlantique am na mbaa xëll nga ne mbaa xëll amul te yow xamoo luy mbaa même xamee wax mais mbaroo taxaw bi naan amu fi te xamoo dara leejal ne ah laajal am amay mbokk yi lébu ñoom ñuy dem ba point de sangomar amaana ñoom ñu xamal ma de ñu xam ci lu ma xamul loolu la mooy nag sa mbokkay lëbu fii ci diine gi mooy fasalu ahla zikr in kuntum la ta'lamun laaj leen ñi borom bi jox xam-xamu zikr islam bu gën a màgg tudd yàlla fàttaliku yàlla gi gën a mu muy alquran muy sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam leen noonu bu dee xamu ngeen kon nag masala yu bees yi yépp amul benn boo xamante ne l'islam traité wu ay jaay suñu géej nekk ay contrat bi lii la ñun l'état du Sénégal ñun ñoo jël géej gi jaay ko ñi nga xam ne ñooy Union européenne ba cinq ans wala ba un an ñoom ñuy napp loolu est-ce que naa nekk loolu loolu masala yooyu bul na l'islam bokk ci baax kay l'islam yooyu yëpp la traité wallahi nii la ilaha illa hu oh dañuy font rek voilà bu ñu xamul nañ ne xamuñu tous te nga reconnaître sa ñàkk xam loolu dalay màggal nga door a mën a laaj mais fekk jàppoo ne yow xamoo wala ñu naan l'islam waxu ci ba pare di demee sa bopp di di aventure wu di jël loo xam ne moom la ñeneen loo xam ne l'islam dana la woon yow comme li boroom Laxdari yi wax warul ci mukallaf muy def dara lu mu xam ci àtte bi yàlla fii mooy ñépp ko jàng presque ci ñun waaw wolof yi moom mooy dee boobu lañ lay dóor te ku ci jóg di def yow doo xalaat yàlla bu ñu ñëwee fekk ne la àtte yàlla day tere lii ustaas boo xam ne ak caaxaankat la bu la daganal caaxaan bi ngay wéyal waaw nga dem fukkeey la ustaas ne xaraam na nga dem kenn ne la mën naa ne nga jàpp waxu kenn kooku nga xam ne leer na la kii tegu ko ci lan mais moo dëppook sa bakkan nga marié woo wax jooju daal di koy épouser nangu wax jooju bàyyi wax yoo xamante ne leer na li ngay def ay caaxaan la xam nga ne moom naxoo kenn ko du sa bopp waaw mooy l'islam lépp la traité waaw waaw <laughs> ah wow moo tax bàyyiwul relation yi parce que bàyyi vide juridique moo amoon ci l'islam ak vide yoo xam ne yooyu waaw lu mu rek cosaanu mbir yi mooy dagan na al aslu fi al ashya al ibaha waaw illa al abda bam def mbiru moo tax acte yi di ñëw bu ñëw rek day bu dee yuy xaraamal day xaraamal lu mu xaraamal lu dagan na xam ne yow xamoo sax li ma lim jot a xaraamal nga taxaw di wax naan lii xaraamul alors que yow maîtriser woo yi nga xam ne moom la xaraamal mooy amoo droit di wax yow amoo droit bokku ci ñi nga xam ne ñooy yastam bi tuuna bokkoo ci nga xam ne bu ñu leen joxe atte wax leen ko ñoom dinañ ko mën a génne atte ba jub génne ko ci téere bi yàlla jaare ko ci sunna yonent bi salawatullah wa salam kon nag thumma wa'adahum fi dhahik fi fi dhahikihim min ad-dard yonent bi sallallahu alayhi daal di leen waar ci ree gi ñuy ree ci wàllu ngalawal ngala wa qaala mu ne leen li ma yom xaku lu tax muy ree ahadukum kenn ci yéen mi maaye fal loo xam da koy def ah ñu jàngal suñu doom yi te wax leen li ma leen waxoon sànq que ne loolu du lu ñuy xowe ak nit nan lay lay lay nekke di reetaan ci loo xamante ne moom da koy def waaw mooy li kii rëccale nee na toog ci mbooloo mi am ku rëccale ñépp di ko gestu ci sawaay yow déedéet waru ngeen wax loolu déedéet da ngeen a war a mel ni yëgu ngeen ko waaw loolu moo al imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi ci minhaj sharh sahih Muslim ibn al-Hajjaj waaw waaw mu ne bi naa bu waxee côté wa fi hadha al-hadith an-nahy an darb an-nisa li ghayri darura ta'dib mu ne lii leen hadith bi de bokk na dañ ciy jànge tere bu ñuy tere di dóor soxna yi di leen di leen di leen corriger loo xam ne du pour correction waaw jaru ko te tamit loolu fajul dara sa dóor boog du faj dara bu dee bu dee loolu moom jaru voilà mu ne wa fii nahyu an ad-dahik min ad-darba yasma'uha min ghayri loolu bokk na ci liñ ciy jànge tere bu lislaam tere ngay reetaan koo xam ne dafa génne ngelaw dafa ngelawal ah génn ay pet kook dañuy tere ko tere guñ ko tere ngir ko dégg mu ne bal li am ba def yanbaghi an yataghafala anha wa yastamirra ala hadithihi wa ishtighalihi bima kana fihi min ghayri iltifatin wala ghayrihi waaw wa yudhiru annahu lam yasma' wa fihi hasanul xusnul adabi wal mu'ashara mu ne bokk na ci li war yow mi ko dégg da ngay da ngay mel ni déggoo ko continuer bu doon danga doon waxtaan nga continuer bu dee da nga doon def lenn nga doon bind nga continuer bu dee daa am loo doon xool bu continuer loolu mel ni yëgoo ko waaw bañ a di gestoo ko xool kan la même bu dee xam nga kan la waaw te ci biti nii ngay ngay ku la gis mel ni yow yëgoo li xew même ki ko def day foog na yow yëgoo alors que yëngu ko lii lépp daa nekk ci ay teggin yoo xam ne moom la ñu l'islam loo daal di jàngal loo alhamdulillah bi nga xam ne ci la ñu boole ci diine ji yal nañu ci borom bi faat ah ala millati saydina muhammad wa ala ali saydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nag ñu yem noonu ba ñu ñëw insha allahu taala ñu jël hadith bi ñu teg wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala lii wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin